ba pare mu far ba affaire neexee mu ne sax léegi ginne maa ndulli te joxaat ma <laughs> mooy ñooñu temps yooyu looloo leen ñoroon waaw imaamu Maalik ñii taxaw na buntu kër imaamu Zuhri buntu néegam di ko xaar ngir jàngal ngir xadiis jaay na téegu néegam ngir am loo xamante ne ngir ci njàngam Seydina Ibnu Abbaas buntu kër sëy eh, sëriñam la doon taxaw muy Zayd ibn Thabit waaw radiyallahu anhu poussière ba ngelaw yi di ko fa fekk ba naa Zayd génn gis ko ne ko mais looy def nii lan def nii yow doomu yow yow yow yow yow yow salaam mais manoo war a yëglu ma génn mu nii lañ ñu jàngal ñuy doxale suñu boroom xam-xam yi Seydina Zayd radiyallahu anhu no manaan Zayd Zayd ibn Arqam tax ñu gisoon fa ah wax naa turam léegi ah, abu fàtte tur bi dam dajal alxuraan bi Seydina Bakar ne woon eh, mu dajal alxuraan bi wax naa turam léegi mais tur na moom mu fóon loxoom ne ko ñun itam lii la ñu digal ñuy doxale waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga xam-xam li leen jaraloon waaw Seydina Abu Hurayra nee na man dama doon toog di xiif ngir am xam-xam nekk ma woon di wuti lu ma lekk ak lu ma naan déedéet moo tax da doon toog du am lu mu lekk ba ñuy tëdd xale yi romb naan di yéeg ci biir bi naan é Abu Hurayra é Abu Hurayra dëkk dara dalu ko lu dul xiif loolu lépp ngir sàkku xam-xamu yonent bi ali alhamdulillah alayhi salatu wassalam waaye finalement mujj gi ñooñu xam-xam lañuy féetewoon kaw waaye mooy ñooñu ñoom juutaluñu woon chari bi door a teg bëy bëf yi déedéet teguñu woon sareen bi ba pare ne léegi dañuy takk fas wi ca gannaaw sareen ba déedéet ñun nag loolu lañu def te la boroom axiru zaman Cheikh Ahmadul Xadim doon wax ne jamono ji fokk bokk na ci liy wane ne mooy aqbahu zamani ah bokk na liy wane ne bokk na ci jamono yi nga xam ne moo yéesu fi ma sa jaar en tout cas moom li mu fekke <laughs> ba li mu fekke moom li gën a yées mooy seen jamono jooju waaw lu tax ndax jamono la joo xam ne xam nga lu fa xew taqdimu di jahlin wa taxiirul alim allahu akbar waaw <laughs> waaw mooy dañuy jiital zi jëflin boroomu riir koo xam ne xamu tos moom lu ñoom lañuy teg ci boppu nit ñi ñu war a jiite kantaa ñi xam ñun dañu leen ca calendre grec ya sànni leen ca poubelle ya di leen di ba ba pare di leen di di leen ñaawi jëme ci ñoom ba pare di leen ñàkk bañ ñu am audience bañ ñu wax tëj seen gémmiñ yi moo xam dungu siin wala yu mel noonu waaye lu xewit au lieu dañuy faru président ñépp xam nañ ne diw mi li muy digg du ko def waaw am na koo xam ne nag gaa yépp ko wóolu ndax wóoru na fa mu jaar mais kenn du ko fal lu tax parce que gaa yi noonu lañ may waaw parce que daa fekk ñay fale ñoom itam noonu lañ mel waaw fépp fu ñu dem loolu la alal lañ jiital ta'zimu zi maalin wa tahqiru al-alim taqdimu looloo fa am allahu akbar loolu ko boroom masaalik wax li ñuy def mooy boroom <laughs> axiru zaman <laughs> mooy boroom masaalik waaye ci axiru zaman la ko wax <laughs> ñoom lan la ñuy ta'zimu bi imaam dañuy màggal boroomu alal wa tahqiirul alim di doya dal di xeeb boroom xam-xam bi waaw taqdiimu jaahilin ñuy jiitalu ku ak réeraakoon wa alim boroom xam-xam bi ñu teg ko ca gannaaw léegi dëkk boobu nan la mën a doxe te mooy Sénégal waaw Sénégal loolu la ci domaine yépp en matière de politique en matière de xam-xam diine en matière de lépp loolu en matière de gestion de lii chaque fois ñu ñuy teg ca kaw xamuñu dara ñi xam ñu teg leen fee ca gannaaw c'est nga gis ku compétent ñu teg ko fa war a nekk lépp nekk népotisme ak yooyu waaw. moo tax la ma waaj waxoon <laughs> deux mille vingt deux ma demee Ndakaaru moom sax jàngalekat la waaye nee na ma way dëkk bi fii dëkk bi fii gis nga boo fi amee xaalis ma ne la fàllu boo fi amee xam-xam rek gaay duñ la faale man bi ma gisee gaay yooyu ah, xaalis lañ ci ku am xam-xam faale la man ma soo ma ma kii ci xaalis bi lu mel noonu daan la ko waxee ay <laughs> jàpp ma ko wax mais <laughs> mbir mi nag du loolu <laughs> mooy nit ki xam-xam bi da koy def ngir yàlla léegi nit ñi topp nañ la am topp ñu la loolu sa souci loolu bi yadillah ci loxo yàlla la nekk waaw borom bi la fekk mboor doon wax naan bokk na ci ñi nga xam ne seen bopp ñi seen bopp gën a tëju ra hafizahullah wa rahimahullah xamatuma nan la mujje ay wax yu am solo la doon wax <laughs> mu ne bokk na ci ñi nga xamante ne nii pa pa sa sekk bu bu siiwoon bi de bi doon reetaan loo waate mais moom nag defu ko ngir ree moom ci dëggam la ne woon waaye <laughs> dafa komikoon rahimahullah <laughs> bokk naa ku ñaar yoo xam ne sa sekk ak sekk mbooro bokk sekk mbooro moom la waa Walfadjri doon teg Sidi Lamine rahimahullah Euh, ñaar <laughs> innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa inhum dhahaba axlaaquhum dhahabu wala teg loolu tegaale doon teg wax yooyu doon wax ay euh, wax yu am solo si ay wolof njaay nee na wax yu mel noonu la doon kooku mu doon teg nag fekk mbooro moom <laughs> mu ne bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom la seen bopp gën a tëju <laughs> mooy boroom xam-xam bu bëgg a siiw te yàlla siiwalu la <laughs> wallaahi wax na dëgg mooy waroo lu tax parce que warul a nekk sa objectif am siiw <laughs> ak yooyu warul a nekk sa objectif yow xam-xam bi jaamu yàlla la xam-xamu yonent bi alayhi salaam la da ngaa war a sellal sa yéene waaw waaw ashraful ulumi ulumul xabar waaw fa sahih an-niyya da ngaa war a yi li eh, di di tëggaat di defaraat di fóot sa bopp ci lépp loo xamante ne takk-takk la waaw <laughs> waaw waaw kon loolu waroon la tax ke nit ñi ñëw na ñëw ñëw yow loolu bu mu la occupé xamal na yaa ngi jaamu yàlla te yaa ngi ci jaamu yàlla yoo xam ne amul beneen jaamu yàlla bu ko féete kaw waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne la aalimun wala faqihun waahid ashaddu ala shaytaani min alfi aabid aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam ne benn xadiisu kii la woon euh, saxaaba ansaar yi bi nekkoon Sham Abu Darda radiyallahu anhu mu ne yonent bi saa saam nee na la faqihun waahid benn boroom xam-xam benn képp ku xam diineem kooku ashaddu moo gën a tar ci Iblis. ci mil jaamukatu yàlla yoo xam ne amuñu xam-xam bu Iblis ñëwee dribble leen nax leen ñu foog ne ngi ci dara nekkuñ ci dara alors ko borom xam-xam bi moom buy ñëw di yàq baaw Iblis <laughs> waaw kon ñooñu yemuñu xamal ne yaa ngi ci jaamu yàlla ji ëpp doole te wax naa la sànq moom dong la borom bi wax yonent ma lay saa mu dolli ko waxu ko leneen kon nag bu ñu mel ni doomu jamono yi nañu soppi ko ndax lu ñu li amoon mën naa amaat waaw li amoon nit ñi diine ñor leen mën naa amaat daal te gis nga ces dernières années là ces dernières années yii ñu nekk yàlla xam na ne man de damay seedeloo sama borom li ma gis ci suñu réew ma ci la xam-xam dina jollee ko avant loolu maa la ko wax waaw avant nag léeg-léeg doon na doon na benn genre ufu yi waaye. xam-xam bi desewoon na faa nekk waaw xam-xam bi desewoon na faa nekk boo gisee yéen a tojaangee ci wàllu aqiida yu bari am mooy loolu moo doon law nag ba léegi gaa yi ñu bari dinañu xër nii bëgg diine loo am na bëggu diine loo am na waaye xam-xam amu fa woon mais léegi gaa yi dañoo gën a jeunes ma gis ni ñu sooboo ci xam-xam bi ñun ñi ñu magoon. ñi ngi leen magoon ñoom melu ñoom noonu wallahi man dund naa ñoom noonu <laughs> xam naa ñun de te ñoom ñu ngi dund ba léegi la preuve mooy jëlal ñoom ñun ñi ñu mag ñun ñi leen mag jël leen nga teg nga jël ñun suñu génération nga teg leen nii wut nii nga xool jëlal bis fii jël bis fii asaaloo par hasard nga xool kan moo ci tane ci wàllu diine nga seet waaw kan moo ci tane ci wàllu diine moo wax léegi affaire bi loolu nag dafa baax. moo tax léegi gars yi boo gisee euh, kër sëriñ su bari bari bari ñu mer am ñoo xam ne ñoom léegi nag comme nga xam ne amatuñ argument <laughs> ay dóoraatee ki menacé waate lañ fi nekk mooy affaire boobu mooy gars commencé yeewu waaw parce que xam noppalu ku xam may lu parce que am nañu xam ne amuñu fit dañu naan nemm <laughs> dugg ca duggaat ci biir maas gi rek bàyyi noonu waaw mais bu am xam-xam borom bi may la ci sawaay yii yëpp ngay teg ne sans état d'âme waaw <laughs> léegi nag gars yi dañuy ñëw waaw léegi gone yi moom léegi <laughs> waaw ñoom ñoom ñoom kiiwatuñ ci kër gi feneen la ñuy kiiwee waaw mel ni mbir mi yëpp du l'islam kese <laughs> mooy li ma dégg waa jox keroog mais waaw yow kay médecin nga boo xam ne da ngay faj yow malade bi. que yow nga faj ko wala keneen faj ko où est le mooy yow da ngaa war a rek yéene moom mu faju léegi yow nga nga yëg ne fajoo na keneen war na est-ce que loolu war na laa merloo mooy bu la merloowee xamal la yow faj taxulaa jóg waaye leneen la la tax a jóg loolu nag seet ko ci sëriñ ku mel noonu rek loolu lañ lay wax waaw kon gaa yi noonu lañ naan tanzimu zimalin wa tahqirul ali <laughs> waaw loolu <laughs> mbokk moom doon na wax ah mooy loolu moo am mais nag loolu mën naa denc tawoon lu lu baax ku am alal ñu yëkkati la waaw ra'aytu an-naasa qad maalu al-imaam Shaafi'i rahimahullah ilaa man indahu maalu ba yooyu waxoon nañ ko fi taay waaw wa man laysa indahu maalun fa an-naasu qad maalu ra'aytu an-naasa qad infaddu ilaa man indahu fidda wa man laysa indahu fidda fa an-naasu qad infaddu ra'aytu an-naasa qad zahabu ila man indahu zahabu wa man laysa indahu zahabu ma anhu an-nas qad zahabu voilà yooyu nag baaxul waaw <laughs> waaw gars <laughs> waaw intérêt kese yoo xam ne du dara yàlla loolu moom baaxul léegi nag ngay génération bii nag looloo leen ñoroñ mooy xam-xam kon <laughs> moo tax ñoom ñooñ lañ doon jiital waaw mu ne kon Seyna Uqba mu ne ya naa su mooy eh, eh, liñ doon wax ne lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wekk boroom xam-xam yi moo tax yonent bi alayhi salaatu ne ñoom ñooy jiitu loolu mooy li jaadu waaye est noonu lay demee xam nga ne loolu ci ñun doxalawuñ loolu ñu bari ci ñun déedéet waaw diw parce que diw maamam loolu la ñuy fale nit mu jiite jàkka walla mu jiite loo xam ne ci wàllu diine la waaw da ngay gis koo xam ne naan recteuru mosquée la mais niveau CP ci wàllu diine amu te ñu ne mooy le recteur c'est recteur moom affaire administration kese la mais nag comme que ci jàkka la lu mu mën a doon wax dëgg yàlla waa ji waroon naa kale kanam ci yenn yi waroon na xam leen les minimum mais léegi loolu da nga koy gis waaw waaw loolu da koy gis loolu da koy gis léegi. lii sax imaam yoo xam ne seenu njàng baaxut waaw ñoom mënuñu woon a war a jiite lu dul ko mel ni ñoom waaye ñoo fi ne parce que lan seen suufas maam la seen jàkkaay maam la wala ñoom ñoo ko fi def ko sa sanj waaw daal bi ñu dëkk fee ñun ñépp ñoom daal moo fiy nekk te njàngam baaxut ñi xam ñépp nekk ci gannaaw te ku wax <laughs> loolu xam nga ne wute naat lii kon ñii nag diine leen yoroon moo tax yeneen tubaab yi saa saam suñu lëkkaaleeg buntu bi mooy mu wone dayo darajaay ki nga xam ne dafa jàng alquran yemul ak keneen darajaay ki xam sunna yemul ak ki ko xamul moo tax mu ne ya ummul qawma aqra'uhum li kitaabillah fa in kaanu fi alqiraa'ati sawaa'an fa a'lamuhum bis sunnah waaw mooy xam-xam la njëkk a wax alquran ak sunna ndax loolu ñooy xam-xam dëgg-dëgg waaw al-ilmu li imaamu Shaafi'i wax rahimahullah maa qaala fiihi an-naasu haddathanaa famaa siwaahu fa waswaasu ash-shayaatiin waaw al-imaamu ash-Shaafi'i al-Muttalibi rahimahullah wa radiya anhu mu ne al ilmu gis nga xam-xam daal maa qaala fiihi an-naasu haddathana mooy xam-xam bi nga xam ne nit ñu wóor ñi ñoo naan diw ñu nettali ñuy jële ci diw moom moom déedéet ñoom diw di ko nettali bañ ñëw ba nga yonente bàyyi saa saam nee na lu wuteeg lii rek njaxas manu ñàkk bu ci ñàkkee seraat fa waswaasu jax-jaxalu shaytaane la <laughs> kenn doo ne ni ci diina di leen wax ay idée je pense ak ah, lorsque j'étais ailleurs ah déedéet loolu taxu la ñëw nit ñi waaw waaye nag di nga fomenter yi nit ba loolu tax leen jóg léegi mooy nga leen di wax say exploit yoo xam ne boo ko seetee ba biir ba ci biir li ngay nettali yaa ko rafetale noonu waaye rafetawul noonu noonu bu dee sax rafet na kon lëkkaale baa ngoog yonent bi alayhi salaatu salaam jox nañu mbir mi waaye waaye kiy jiite nit ñi mooy ki gën jàng yi nag jiite imaama lay imaama la ci jàkk jiite julli ki jàng téere bi yàlla buñ newee noonu léegi nag mu indi sunna kon kay ñaar yooyu ñooy balance <laughs> ba mu ci jógee la door a indi yeneen fa a'lamuhum bi sunna qur'aan ak sunna mu ne fa in fi sunnati sawaa fa aqdamuhum hijra ki njëkk léegi def ay effort ngir jóge ci lu réewum kéefër dem réewum jullit waaw léegi dina ñëw ci masala yooyu waa léegi masalaam hadis bi est-ce nii nii lañ koy dégge noonu ak est-ce que yi rahmatullah alayhim ñoom loolu lañ ci jàppe léegi nga ne ma noo attends fa aqdamuhum hijra bi bu dee ne ci sunna ñoo ci tolloo tamit bañu ginnaaw ba ñu tolloo ci alquran ci leen gën a kii ci wàllu hijra mais kan moo fi hijra ñu ne la comme l'imam an-Nawawi wax mu ne qaala ashaabuna ci sharh al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al mu ne suñu àndandooy de muy Shafi'i nee nañ yadxulu fihi ta'ifataan ñaari mbooloo ñoo ciy dugg ihdaahuma genn gi alladina yuhaajiruuna al yawma min daaril kufri ila daaril islam mooy ñi nga xam ne kërub yéeféer lañ jógee dëkkub réew yéeféer dem dëkkub l'islam kookee bu dee daa ñëw ñu war a fal imam mu dégg ci ñoom dëkk ci dëkk bi koo xamante ne moom gàddaayu ci wàllu alxuraan léegi kee la ñuy fal parce que euh, nga xam ne daa jóge daaru yéeféer kër goo xam ne këru kërub kéeféer la ñëw kërug lislaam waaw ndax fa inna alhijrata baqiyatun ila yawm alqiyama indana wa inda jumhur alulama na hijra dafa def ba yawm alqiyam ci ñu nag jumhur ulama hijra jeexul de moo tax mu leeral kàttaal yonent may saa saa waxoon biñ koy laaj naan ko dañoo ñëw gàddaay mu ne leen laa hijrata ma'dal fath bi ñu bee Makka loolu mooy fath Makka mooy amatul hijra jóge Medina di ñëw Makka ndax Makka mu na nekk daaru islam kërug l'islam léegi ay yéefér yéefér yi yoratuñu ko <laughs> te la taxoon nit ñi doon fi jóge mooy manuñ dañu amoon jafe-jafe jaamu fi léegi jeex na looloo taxoon jógee di foofu di ñëw fii amatu jógee ci Médina Makka di ñëw Médina di gàddaay si ci man yonent way sa sa maanaam ndax li doon dàq waa Makka loolu jeex na léegi sax sama eh, eh, gouverneur laa fi te <laughs> kon nag mu ngi noonu le mu ne benn ngo beneen kuréel bi mu ne mooy awlaadul muhaajiriina ila rasulillah beneen bi lii lay teg mën na dugg ci lii yawmul qawma aqra'uhum li kitaabillah fa in kaanu fil qiraa'ati sawaa'a fa a'lamuhum bis sunna fa in kaanu fi sunnati sawaa'a fa aqdamuhum hijra ñu ne loolu mooy dañuy xool doomi muhaajiruuna yi awlaadul muhaajiriin ñi nga xam ne ñoo gàdda ñoom képp koo xam ne yow sa maam muhaajir yi la woon ci saxaaba yi gàddaa yoon la kooku foo man di nekk ci réew yi ñuy fal imaam alquran bi nga exécuté kenn ci ñoom wala ñoom ñu bari sunna bi ngeen exécuté ci bu yow moomu lañuy ñuy xal après parce que yow yaa jiit ji jihaad yaa jiit euh, hijra ndax sa doo ndax sa maam ya waaw mu ngi noonu le <laughs> mu ngi noonu le kon euh, mu ngi noonu kon loolu mooy kon ci wàllu hijra bi kon gis nga yaa bay li nga xam ne moom nga doon laaj léegi nag mu ne bu dee ci wàllu na ci gi ñoom ñoo ci yem fa in kaanu fil hijrati sawaa fa aqdamuhum sinna ki nga xam ne moo leen gën mage mooy gis nga mag fi mu ñëwee <laughs> moo tax mag kese mag kese kenn du ci def nit kilif am njiit parce que moo fi mag la <laughs> mbokk ma waxoon mbokk me new sëriñ ba ne <laughs> dafa am naa moom rek dafa meroon quoi <laughs> mu ne waay moom kay nee na waay loolooy lan ay moo fi mag rek moo war a ji xanaa bu doon loolu kon si kii bëy di di suñu kilifa ñun ñëpp <laughs> <laughs> xam nga bu màggee nii ba ba ba nekk ba tollu nëgg dëgg ni war a tollu am am sikkim sikkim bu gudd sax waaw bëy sikkim sikkim léegi ñu ne <laughs> doon kaas nag le fait que gars yi parce que ñoom diwa mag ñoom ñoo war a jiite quoi mu ne xanaa wax loolu mooy lan bu doon loolu comme ñoom am ñoom ñooy ko am sikkim kese fa lañ koy kal xoolu ndax jàng naa xam naa liiwul même bu xamul moo war a jiite mu ne waaye xanaa bu doon xanaa bu doon loolu kon bëy nekk suñu suñu kilifa <laughs> ndax moo ñëpp sikkim <laughs> walla yasibillah <laughs> voilà mooy kon affaire bi mooy gis nga kon mageel fi ñu ko ëndi ah mooy ginnaaw gina xam alquran gina xam sunna njëkk kër këri jóge ci lu bon nga ñëw ci lu baax loolu tamit ak damaum hijra lañ ciy xame benn affaire mooy bu dee ay nit la xam ne ñoom groupe lañ boo xam ne groupe dako nekkat la waaw dañ doon baal yi di dem ay kii voilà di dem ay ay ay ay ay ay sorti fu nekk di fa di fi nga xam ne bërigu waxuñu sorti noonu lii loolu la de mooy di sorti foo xamante ni nii góor ñaa jigéen ñi lañuy jaxasoo ñii sol ay ay duñu sol dara loolu laa lay wax mais pas sorti bu nekk rek lool lool lool mu baax la mais ci ay condition waaw léegi da tamit façon cinéma ça dépend ban façon cinéma la voilà <laughs> bu dee di da nga dem cinéma dem ñi bu amul jaxasoo yooyu amul ji ñuy seetaan kay la le messager bi wax ci dund yonent bale saa saa nan nga man a waxe ni lii baaxul lu dee ne condition yi koy seetaane jaar <laughs> la boo xam ne comme comme yu ëpp loolu wa nadiru la la li nga xam ne moom la ñuy jox àtte yi mooy li gën a siiw li li nga xamante ne li ëpp li nga xam ne nag moo néew lool duñ ko bàyyi duñ ko jox àtte ci loolu la ñu wax mais tekkiwul la bul jàpp di dégg lii ma wax nga ne ah kon dem cinéma kon ci lu ñu joyal lépp lépp daa xaram du tout waaw non ça dépend <laughs> lan lañ daa fekk ne ëpp bu ñu nee cinéma rek gars yi ne ma fay demee du lu naaj waaw loolu la mais bu dee loo xamante ne nii respecté na li nga xam ne moom la war a respecté amul benn jaxasoo. ñu ñëw xool loo xamante ni tamit mooy ñañuy xool seeni awra du feeñ seeni yooyu yi nga xam ne moom leen borom bi muurloo yu mel noonu ñu xool ko comme le message bi ñu doon wax ni ak yooyu ba pare ah loolu kay kenn mënu koo teg <laughs> lu baax la sax day gën a yee ñi ci li nga xamante ne mooy dund yonent bi alayhi salaam ak yu mel noonu ak loo xam ne kii animalière la boo xamante ne nii day yeete ak yu mel noonu loolu manoo ñëw ci kaw nga ne loolu baaxul ah non loolu des fois la koy yàq du affaire bi ci boppam mais condition ya muy amee la ndax mbir dina yàqu dina xaraam ngir boppam wala moo xaraam ndax circonstance yañ koy defee ak wala loo xam ne li lil mujaawara loo xam ne dafa jegeeg moom. voilà loolu yëpp nag dafa jar a bàyyi xel waaw en général nag gars yi nañ koy defe du ñu sàmmonteeg yooyu yëpp moo tax en général yooyu du baax mais tekkiwul te voilà buñ ci wax rek mooy li ba mel noonu déedéet voilà kon euh, mooy bu dee ñoom loolu lañ doon def di déconner benn groupe de déconner kan lañ après bon ñu tuub quoi ki nga xam ne ci ñoom moo njëkk a génn ci mbir mi xalaat ne léegi ah, suñu groupe bi ñu yor ah tudd ko groupe yëngal jamono di di def ay tojaange rek ci dëkk bi di organiser ay ay ay baar ay baal ay tournoi ay nàngama ci nàngam te ñëpp xalaat xalaat ba ne ah, wax dëgg yàlla dootuñu ndaw suñu lii man de moom dama ciy génn waaw bu ngeen ma dëkkooralee nag mooy ñu tas ko def ko loo xamante ne nii ab jam'iya la ab daayira wala yu mel na boo xam ne lépp luy diinee di ci koñ bi ñoo koy res ah d'ailleurs ñun seetlu nañ ne koñ bi amul jàkk te loolu nag war nañ ci jóg kooku wax loolu gaa yi wax yow sawaay yow booy dem daal demal saway moom mu ne ah man moom banaa man man moom banaa <laughs> du ngeen ma ci gisaat de nekk fee gaa di continuer ñuy def gaa yi dem ba ci biir <laughs> ah gis ni moom ñëw fekk si ko ci idée boobu léegi ñoom ñépp ba pare ñuy jàng seen diine ñu ñëw nag dañ jaxlax jàkka ji war a wut ñu teg ci wàllu ku jàng jàkka jàng alxuraan waaye njëkk a tuub dëgg génn ci mbir yi egg ko kenn kenn ci ñoom wala ñu bari ci ñoom ñu dem ci sunna ñu exécuté bu boobaa dañ naan ko yow mi njëkkoon a tuub yow yaay aqdamuhum hijra ndax yaa leen dina gàddaay jóge dem njëkk gàddaay jóge ci këru lu bon ak lu dem ci lu baax kon yow yaay jiite fay jàppal loolu loolu loolu tamit da koy wax de Imaamu Nawawi yële loolu wax mais bii nii insha allahu taala lii la tamit ndax al hijratu li sayyidina rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wax wal hadith mu ci sahih imam al-Bukhari mawlana ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam nee na al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu mu ne al-muhajiru gis nga ci gàddaay mooy man ka nga xam ne hajara dafa gàddaay ma naha Allahu anhu li borom bi daal di tere kon ñu ñëwee côté boobu kooku moom moom la ñuy falo moom lañ naan yow yaay jiite parce que yaa njëkkoon génn ci mbir yi waaw yow yaa njëkkoon am yaa njëkkoon génn ci mbon gi ñu ne woon ak yañ doon def ak caaxaan yaa poma kon nag yow yaay jiite gin ndeem exéco fii la yëpp voilà kon kon gis nga ginnaaw loolu lépp hijra alquran sunna hijra ci la dóoru inde mag fa in kaanu fi lhijrati sawaa fa aqdamuhum sinna ki nga xam ne moo ci gën a mage moo ci ëpp ay at ca beneen riwaaya ba mu ne silma <laughs> silma au lieu sinna mooy ki nga xam ne moo njëkk tuub ci ñoom ca tuub boobu ma nga nekk mooy dañu nekkoon ay yéefar ñoom ñépp ka ci njëkk tuub wala comme liñ la wax sànq ñu nekkoon ci ay bakkaar te bu boobaa boo hijra bi dañuy duggaat waaw mooy que nit ca lu bon lañ doon ne dugg ci lu baax même bu dee ñoom ay julli kooku bu ñu exécuté fii fépp moom mooy nekk ki nga xam ne moo leen di jiite waaw kon nag mu ngi noonu hein kon nag mu ngi noonu léegi kon loolu mooy léegi bu dee sibnan nag ji mooy bu dee ne loolu nag ñu exéco féet alquran bi sunna bi hijra gi waaye bu dee ci l'islam gi tamit léegi bu boobaa ñu jël at waaw ñu dóor indi at ah diwkat moo mag waaw moom mu ngi juddu euh, kii mille quatre cent vingt ci gàddaay ginnaaw gàddaay yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam keneen ki mille quatre cent vingt waaye kii safar la juddu kii rabiu kii jumaada la tudd uulaa la judd kon nag ñu ne ah ki juddu safar yow ay la yéwén yow la ñuy fal mooy ki juddu fay <laughs> yow weer julli bi dañ laa safar <laughs> miinoo leen <laughs> safar mooy mooy premier mois ah mooy premier mois euh, non safar du premier mois muharram mooy premier mois bu afwan muharram mooy tamxarit safar door a ñëw rabiul awal rabiul thani door ñëw jumaada yi tegu ju ula thaniya voilà <laughs> voilà premier mois mooy muharram après safar muharram mooy euh, tamxarit après tamxarit yéen wolof yi ngeen ci euh, màggal màggal euh, gàmm voilà mu ngi noonu comme ñu ne waa ji janvier la juddu deux mille vingt kee moom juddu mars deux mille vingt ñoo exéco fépp léegi nag dañuy xool ki mag ñoom la ñuy wax mu jiite. kon nag affaire bi loolu la kon yonent bi saa saam gis nga ni ñu tegale mbir yi waaw gis nga ni ñu tegale mbir yi léegi euh, nañu taxawandi tuuti fii waaw nañu taxawandi tuuti fii insha allahu taala ci wàllu jiite bi. mooy léegi est-ce que boroom xam-xam yëpp hadis bi noonu lañ ko jàppe aqra'uhum mooy kan est-ce mooy ci dina mokkal ñenn ñi ne loolu wute la am ñenn ñi ne aqra'uhum mooy ci dina mokkal mooy ahfazuhum am ñu ne déedéet mooy ahfazuhum waaw te loolu mooy masalam mais ana kan moo gën a yey comme ci bunt bi ko imaam bi surah yi def hadis bii fi ko imaamu muslim indi rahimahullah kitaabul masaajidi wa mawaadi'is salaat surah yi def baabu man ahaqqu bil imaama mais ana kan moo gën a yey nekk imaam <laughs> léegi nag foofu mooy est-ce que al aqra ki gën a mën a jàng wala al afqah ki gën a dégg diine gën a xam li nga xam ne mooy fiqhu salaat fiq bu jëm ci wàll julli ki nga xam ne bu julli ci amee problème man na koo réparer xam na nan lañuy ñuy jullee ak lépp lu ci xebo lépp lu ci gaar gaar nan la koy defee rek ak nan la ñuy jullee correctement kooku ak ki gën a jàng te xamul yee waaye d'une manière générale mais aqra'uhum kan moo gën a yeey <laughs> hein ci di jiite hein mooy ki gën a jàng alquran wala ki nga ne moo gën a dégg fiqu julli gin koo xam boroom xam-xam yi daal li ciy wute mazhabu al imam an-Nu'man ibn Thabit al imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala al imam Abu Hanifa rahimahullah te mooy mazhabam na ko noon al imam Thawri imaamu Ahmad rahmatullah alayhi jëlee nañ ci moom yi mais jëlee nañ ci moom bëri bii ñëwaat ñoom ñi ne ki gën a jàng aqra li hadis bii wax loolu la aqra'uhum li kitaabillah mooy ki gën a mokkal mooy ki gën a jàng téere bi yàlla bi waaw waaw ñu ne hadis bi ak hadisu saydina Abu Sa'id al-Khudri wal hadisu qad rawahu al-imaamu Muslim rahimahu llahu ta'ala waaw imaamu Muslim rahimahullahu taala soloon xadis boobu tamit